Euh, di santaat suñu boroom mi ñu boolewaat ci ndaje mu mel nii euh, ginnaaw bi nga xam ne am nay at ñu ko doon def at mu nekk di fàttaliwante ci koor gi ci lenn li nga xam ne moom lañu suñu boroom wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko wa dhakkir bil qur'aani man yaxaafu wa'iid fadakkir bil qur'aani man yaxaafu wa'iid mu ne fàttaleel tey jaare ci alqur'aan képp koo xam ne ragal na gëm na ragal na sama tëkku yeeg sama dige yi ma dige comme niñ ko doon baaxoo def nag insha allahu taala ginnaaw biñ leen waxee assalaamu alaykum di ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu nangul ñu koor gi ah, te ñi nga xam ne ñoo ko fekkewul woon it yal na borom bi defal leen ay leer fañ ne te jéggal leen tey nag insha allahu taala comme niñ doon def rek kon insha allah tey ah umpula wuñ ne ci taarixul islam bésub tey da nekk bés boo xam ne bu bu màgg la bu màgg la ci diineel lislaam nga xam ne xew-xew daanaka bi gën a màgg bi tax tax du mën a toog di wax borom bi ci la ko xewale woon muy ghazwatu badrin muy xare badar bésub comme bés bi ñu nekk tey la woon le 17 fukki fan ak juróom ñaar ci weeru ramadan ci la xare bi amoon ñun nag bu dee ci jour yi samedi lañ nekk te àjjuma la woon waaye mu ngi tombeek bés bi ñu nekk tey nga xam ne bés boobu <coughs> ah ñu siiw dafa siiwa siiw ba ñu bari ci jullit ñi sax boo leen ne xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàpp nañ ne boobu boobu rek lañ leen mën a citer ñeen ñu bari ñenn ñi ñenn ñi moom xam nañ yeneen mais dañu jàpp ne sax mooy xare bu njëkk bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare alors que am na yeneen sauf que bii daa gën a retentissant daa gën a remarquable te tamit mooy fi nga xam ne xare dëgg-dëgg mooy laale ci la amee woon diggante yonent bi alayhi salaatu sama ak ndax dañuy gàttal nag parce que ni ñu ko fooge woon waxtu yi daa gën a tënk waaw ci laaya yi nga xam ne ci la ko boroom bi nettali lañ bëggoon a jaar ci suuratul anfaal ndax alquran borom bi ci boppam moo nettali xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran waaye nag dadi moom ni mu koy nettalee ak boo ubbee téereb siira boo mën a ubbi ni ñu koy nettalee bokkul moo tax bariwaana ay nit yu liir alxuraan ba mu jeex bu dul tur biñ ci bind gis fu ñu bind badrin wala xunayn du ñu woon foog ne fii ay xare lañuy wax bu dee bàyyi xel ci li ñuy jàng même bu dee ne dégg na arab waaj ghazwatu Badr nag suñu borom moo ñu ko nettali nettali ko ci suuratul anfaal mu tàmbalee ko moom borom bi tabaaraka wa ta'aala ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne yas'aluunaka 'anil anfaal qulil anfaalu lillahi war rasuul fattaqullaha wa aslihuu zaata baynikum wa atii'u allaha wa rasuulahu in kuntum mu'minin noonu la ko tàmbalee mu ne yasalunaka anil anfal nit ñi dañu ngi lay laaj ci butin de guerre bi mooy moom foofu la tàmbalee tàmbaleewul comme préparatifs yi lu waral xare beeg lan moo tax ak lan moo fa xew ba mu jeex mu door a wax ne nii lañuy ñuy séddalee butin de guerre bi mais dafa tàmbalee wax loolu ndax questionnement la woon bu taxawoon seen biir suñu boroom wàcce laaya yi commencé loolu bismillahi arrahmani irrahim yasaluunaka an il ñu ngi lay laaj alal ji ñu jële ci yéeféru Quraysh yi ci xare bi nan lañu koy def waaw nan lañ koy séddale mu ne wax leen ne yàllaa ko moom ak ndawam sallallahu alayhi wa sallam da ngeen yokku ragal yàlla tey topp yonentam bi mu leen yónnee alayhi salatu wasalaam tey yëwénal seen diggante waaye buñ ñëwee ci ginnaaw tuuti ah mooy xare bi ñuy fàttaliku tey ndax fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin suñu borom nee na del fàttali ndax fàttali saa su ne day jariñ ñëgëm yàlla saa sune ne day jariñ ñëgëm yàlla fa zakkir inna fa'ati dhikra fàttalil ndax saa su ne moom jàkk fàttali day jariñ ñu taxaw tuuti ci lu gaaw ana rek nan la demee woon sikk nekkul ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu nee Quraysh ci coono la newe woon ci ñoo xamante ne nii ndax dëkk bi borom bi da ko dafa def kaaba ga ngir ñu koy wiital inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladi bi bakka suñu borom ne bé néeg bi ñu njëkk samp ngir di ko fa wéetal mooy bi nga xam ne moo nekk bakka di makka waaye ginnaaw ba fa seen yonent Seydina Ismaïl alayhi salaatu wassalaam taxawee woon la ko fa yàlla sampuloo woon muy kalimatu laa ilaha illa allah yàgg na ay yeneeni façon ngëm ñu daal di koy ndaal di ciy nekk di bokkaale boroom bi tabaaraka wa taala def ci kaaba gi ay ay xërëm yu bari yoo xam ne ñoom lañ doon jaamu yonent bi lay salaatu salaam ci gàttal ci ci contexte boobu la ko suñu borom yónni ñu ko fay sonal ba ni nga xam ne noonu lañ ko pousser mu génn waaw ndax ñoom ñoo ko pousser mu génn moo tax mu ne woon fa lawlaa anna ahlaka axrajuunii maa axraj mu ne woon budul woon ne yow Makka de say ñoñ ñoo ma génne kononte kon du ma fi génn ndax yaay dëkk bi bi ma gën a sopp ci dëkk yi borom bi sàkk waaye bi mu demee ki nekkul ne tamit képp koo xam ne ci gox nga dëkk nekk fa màgge fa am fa sa lépp ñu génnee la noon bàyyi nga fa sa alal sa gannaaw am na ay kër yu ngeen dëkke woon commerce yu ngeen amoon yooyu yëpp nag waa Quraysh dañ cee teg loxo képp ku gàddaay ñàkk nga ku gàddaay rek sa kër ci boppam dañ koy mujj moom boole ko ci seen alal say commerce sa lépp ñu daal di koy nangu boole ko ci seen moomeel ñu ne déet ñu jël ko ne dañ ciy def ay commerce rihlata shitaa'i wa sayf di dem Sham di dem Yaman di daal di commerce ndax loolu lañ xamoon mooy li doon gën doxal économie Quraysh ba pare malheureux ñoom ci seenu dëgëru fit yoon wi ñuy jaar ngir dem Sham dañuy jaar Médina dañuy jaar Yasrib jaar ci wet gi lañ doon jaar yor alalu jàmbur nangu ko ci force di ko romb dem bi ci def commerce waaye jamono yooyu yëpp yonent ba lay saab saab waxul woon jullit ñi ñu def dara ba ni borom bi di wàccee ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladina uxrijuu min diyaarihim bi ghayri haqq illa an yaqulu rabbuna allah suñu boroom nag daal di leen jox ndigal ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu jox naa ndigal ñi nga xam ne dañ leen doon xeer di leen sonal di leen bundu xataal nangu seen alal yi jox naa leen ndigal léegi mooy lañ leen doon def en tout cas ku leen def dara ñu fayu même loolu jullit ñu amuñ ci woon droit liñ doon nekk Quraysh yépp moo tax lu nekk lañ doon def lañ doon lañ doon ngar dajjoo ci ay ay ay mbugal mais kenn du fayu ndax yonent bi alay saa saama leen doon wax déet waaw kenn digalaguma kël kenn digalaguma xeex ak di fay mais bi ñu ko digalee ci la yonent bi alay saa saam suñu boroom wax ko ci laaya yooyu mel ni ñu ñu koy laaj ñooy ñan mu ne alladina ukhriju min diyarihim mooy ñi nga xam ne dañ leen a génn ci seen kër yi muy Quraysh muy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima yeneen ci balay saar saam yu njëkk a def mooy suñu droit yi ñu yor suñu alal yi ñu yor bés bu ñu fi jaaretee di gàddaay di di di di defi dinañ leen dab nangu lañ ci am dinañ ko nangu kila la woon di yónnee ay sariya waaw li hamzatin aqada al mukhtar alwiyatan ubaydatan thumma sa'dun dayqamul buhami mu commencé di yónnee ay sariya ay yu ndaw yoo xam ne dañuy dégg ne waa Quraysh ñu génn ñu yónni leen ngir ñu dem dab leen nangu lañ fa am waaye xare masul woon a am yonent bi alayhi salaam ci boppam am na yoo xam ne da doon génn waaye xare amul waaye loolu lépp ma innamal a'malu binniyya jëf yëpp ci yéene la nekk loolu dañ koy compter ne xare la waaw ndax suñu boroom moo ne waman yaxruj min baytihi muhajiran ila allah képp koo xam ne dafa génne këram dem di gàddaay ci yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam dee daal di koy dab faqad waqa ajruhu ala allah kooku ak payam yàlla moo mi dara warul moo ko warlul boppam na ndax àggul waaye moo ko warlul léegi nag ci yooyu noonu bi muy xew ñuy dem di kari ñii di rëcc waa Quraysh di rëcc léeg-léeg ñu daje woon waaye am ñu dox seen diggante ba dara xewul bii nag xewoon ci bés bii ni comme tey yonent bi alayhi salaam ba caravane bii génn yëgoon na ko dañ ko koo yëgal parce que à chaque fois da doon yónni ay ñoo xam ne ñooy dem di ko utali information ci waa Quraysh parce que say noon bul toog ba ñu ne këtt na doon dal sa kaw ba ñu dal sa kaw déedéet mu yëg ne am na caravane bu rëy boo xam ne ki ko jiite mooy Abu Sufyan ak Makhramatu ibn Nawfal mu nekkoon ci kilifaay Quraysh yi yeneen bi alei saatu salaam fexewoon nañ koo dabi bi muy dem bi caravane bi dem ñu rëcc léegi mu yónni ñoom Seydina Talha radiyallahu taala anhu ibn Ubaydillah ngir ñu dem uti ay information daal di surveiller caravane bi buy jege nañ ko teel wax bi ñu bi ko xabaar bi dikkalee mu yónni ñeneen ñu ne ko affaire bi ñëw na comme ni Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa mu ne maa ngi toog yonent bi alayhi salaam a ngi toog man maa nga fa woon am benn waay bu ñu naan bu mu yónni woon muy Basbas ibn Amr kenn la woon ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñëw daal di wéet yonent bi alayhi salaam am lu ko wax yonent bi alayhi salaam ci saase mu jóg. ne saxaaba yi radiyallahu anhum wax leen li xew ne leen nañu gaaw dem ndax dañuy bañ li ñu daloon li ma li ñu daloon mooy ñu rëcc ñu mu xewaat am ñu naan ko xa tee nga ñoo may ñu dem suñu kër jëli suñu géléem yeeg suñu waruwaay yi wala waajal mu ne leen déedéet ndax bu ñu xaaree damay bañ ñu ragal leen ñu ñu ñu ñu rëcc ci lañ génne woon noonu nekk trois cents et poussière ngir dem. badar ngir lan ngir kari am njëgg moo xam ne seen alal la waaye bi ñuy dem ba ci yoon bi ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam information que ne génn na daal di fi daal di daal di fuité ndax Abu Sufyan mi nga xam ne moo doon kilifa Quraysh gi jiite woon caravane bi moom itam dafa vigilant woon da doon yónni ay ndaw ci biir caravane bi ndax ay quarante trente personnes ñoo composé woon caravane bi mais day jekki am ñum yónni ne gaawal nga dem ci kanam nga xool est-ce amul danger ci kanam parce que moom il était responsable xam na ne alalu waa Quraysh gi bu ci jullit ñi tegee loxo mooy économie Makka mooy mooy mooy mooy yàqu seen koom-koom mooy yàqu bajj gàttal ni muy ñëwee ba Badrin mu bàyyi caravane ba ca ginnaaw moom mu demal boppam ngir xool bi mu ñëwee fekk fa benn kilifa buñ naan Majdi ibn Amr al-Juhani nekkoon kilifa bu mag foofale ci waa Juhayna soriwuñ woon Badar tribu bu siiw ci arab yi bi mu ñëwee mu ne ko maa maada ahsasta ya Majdi ne ko waa Majdi est-ce dara lu xaw a anormal ci atmosphère beeg ci ci ci ci coin bi mu ne ko ah man de gisuma lu benn danger santiruma ko sauf que nag am na fi ñaari gawar yoo xam ne fële lañu ñu taxawoon gis naa leen daal ay gëléem nag lañu yoroon ku ci nekk qad anaaqa ba'irahuma wastaaqa min al ma' thumma waaw ñëw nañu fi daal di yësal seeni gëléem root ci ndox mi fii ci Badr ndax Badr kaana Badrun mawsiman waaye dafa amoon teen tamit bu tuddoon Badr waaye ñooñu daal laa fi gis Abu Sufyaan ne xaaral ma ñëw daal di dem gis ne fii nii mu gis fi ay traasu neefare neefarey ay gëléem mu jël leen daldi di leen toj gis ci ay xooxi tàndarma mu ne wallahi alaifu yasrib lii kon man information bi ma amoon jëlawuma ko ci ci ci coob ñii nii mooy li waa yasrib waa Medina di xonte seen gëléen yi kon kay xabaar bi ma ne gaay si Muhammad sayyidina Muhammad ak may kar sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci la gaaw dawe daal jël weneen wu yoon bi mu xamee ne affaire yi na ah laata mu doon jël matuwaay yooyu bi mu yëgee le danger sentir le danger dafa yónni benn ndaw muy Damdam ibn Amr al-Ghifari ne ko dawal ci Quraysh ne leen nañu ñëw nu mu gën a gaawe armée bu fort ngir protéger seen caravane bi ndax kat seen noon bi mu ngi koy kar parce que boobu lii yëpp amagul woon waa ji dem ci Makka amate leen ne leen allatimatal latima gaa yi tiit ñépp génn lu xew mu ngi yëg ci gëléem gi daal di dëppër ñi teg gi di yuuxu di tëb un grand metteur en scène naan ayrakum adriku ayrakum wallahi la ara an an adraktumuha hatta yada'a muhammadun alayha hatta akhadhaha muhammadun wa ashabuhu wat naa ci yàlla ne gëm fooguma ne sax bala ngeen a àgg bala ngeen di waajal lu dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam yi dinañ ci teg loxo waa Quraysh ne gaa yi gaa yi gaa gaa yi jëfër jëfur kay Abu Jahlin jóg ne wallahi ayazunnu Muhammadan ayazunnu Muhammadun annaha ghayrun ka'ir ibn al-Hadrami wallahi la ya'lamunna anna dhalika la yakun waaw Abu Jahlin mer ëmatëkaay di wër ci kilifaay Quraysh yi nan mais mbaadu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa jàpp ne suñu karabaan bii dinañ ko bàyyi comme caravane bi ñu ndax am na caravane boo xam ne gars yi jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi dafa yónnoon benn armée boo xam ne demul gars yi dem ci gàttal fekk ñoom it ay ay caravane lañ yoroon non ñu nangu caravane bi mais am kuñ fare muy Amru ibn al-Hadrami léegi bi loolu amee loolu la nag Abu naan da est-ce que yaakaar ne kay suñu caravane bi dinañ ko bàyyi comme ni mu defoon wallahi dina xam ne affaire bu du demee noonu mu génn di amate nit ñu kilifaay Quraysh yépp kuy kilifa foo jaar di nga génn waaw naan leen adriku irakum dab leen seen jëgg mi kilifa guy xaw a éviter sax sawaay wax la wax yoo xamante ne nii day tax yow dootoo mën a toog moo tax keroog daanaka ñoom ñépp génn ba mu des Abu Lahab parce que dafa amoon ngant gu ko waa Quraysh xamal mais mu ne ngir wane ne man bëggoon naa dem benn waay bu ko yoroon alal mu ne ko yow léegi dañ may demal ci xare bi taxawal ma fa man Abu Lahab waaw lépp lu fa naroon a def def ko boo ñëwee mooy det bi jeex na amat ja féqatuma yow dara effacé naa det ci noonu lañ dere waa Quraysh takk seen li ñu am nekk environ ay mille personnes ñuy wëy génne waale gëléem yeeg ak musiciens yi ngir ambiance u ak euh, euh, euh, xeex bi gina gina gina ta gina gina gina fort ñu dem yonent bi alayhi salaatu salaam entre temps mu yëg ne te ni mu yëgee ne gaa yi ak waa Quraysh ñu ngi ñëw dafa ñëw ba jege Badar ñoom pour ñoom Abu Sufyan la ñuy xaar mu daal di yónni Seydina Ali ibn Abi Talib ci guddi gi guddi di waaj a jot ak Seydina Zubayr ibn Awwam mu yónni leen ak Sa'd na Abi Waqqas radiyallahu anhu ngir ñu dem xoolal ko côté Badar noonu ay information bi ñu ñëwee ba ci ndox mi ñu gis ko benn ñaari ñaari booy ay jeunes ñu teg leen loxo ne leen aywa yóbbu leen biñ leen indee ñu ngi ñëw fekk yonent bari saa saa ma ngi taxaw di la ñu koy ñu koy laaj ay ke ñuy laaj xale yi ay ay question eh wax leen ñu yéen kan ngeen àndal ñu ne noonu ñun armée Quraysh lañ àndal ñoom lañ doon utal si ndox gaa yi duma ko duma leen bu baax bu ne noo kon ànduñoo ñoom Abu Sufyan lañ àndal ñu bàyyi leen yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu paree julli mu sëlman ne leen waaye yéen in saddaqtumu in in saddaqaakum darabtumuhuma waaw yéen ñii buñ leen waxee dëgg ngeen dóor leen te buñ leen waxee lu dul noonu ngeen bàyyi leen wallahi innahum ma'a Quraysh ñii Quraysh lañ àndal te armée lañ fi indi ne leen nag leen ñu ñëw mu ne leen kamil qawm ne ñaata lañu ñoom ñu ne ñun daal ñoom bari nañu waaye xamuñu ñaata lañu ah mu ne leen léegi ñaata lañuy ñuy loj par jour ci ay gëléem ngir mën a lekk ndax il faut armée bu toll noonu il faut ñu ñu ñuy dund quand mu ne ñoom daal dinañu loj entre neuf ak gis gëléem yonent bi alayhi salaatu salaam ne kon al nit al al al al qawmu bayna tis'a ñu ngi entre neuf cent neuf cent kii euh, mille neuf cent bopp ak mille ñu ngi entre neuf alf waaw ba pare leen kon nag affaire bi Quraysh mu ne leen kan lañ àndal kan moo fa nekk ci kilifa gaa yi ne leen Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Umayya ibn Khalaf Abu Jahl ibn Hisham Abul Bakhtar ibn Hisham nit bari yonent bi alayhi salaam tourné ci saxaaba yi ne leen hadihi Quraysh ne leen Quraysh a ngoog ëndil nañ leen li ñu am mooy seen res lañ lañ génne tey waaw commencé nag di dagaan boroomam tabaaraka wa mi nga xam ne moo ko digoon ne ko soit dinaa la may njëgg mi wala Quraysh muy armée bi waaw léegi daal ci gàttal noonu lañ def bi nga xamante ne nii ci la ñuy waajal ngir ñëw ci xuru Badar yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nettal yii yëpp ci biir saar bi suñu borom mu ngi koy wax waaw bim naan wa id ya'idukum allahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduuna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum waaw fàttaliku leen bi leen borom bi di dig ne leen ñaari ci benn kuréel yi ngeen di dinaa leen ko jox soit al-ayr am al-ayr na nafir soit arme bi jullit ñi nag yéen nag ngeen bëgg ñu bari ci yéen bi ñu préféré woon parce que ba ñuy génn waajaluñu woon xare dañoo génnoon ngir dem teg ci loxo njëgg daal di ñibbisi wax seen alal imaginez mooy ñooñu arme yi ñu yor bu arme de guerre réellement matul matul moo tax li ñu yoroon ci ci ay ci ay gëléem mais am nañu ne soixante-dix la am ñu ne gin naa néew sax loolu nga xam ne liñ doon dem nan lañ doon def dañ doon awante ci yoon bi ngir àgg fan jëm dañuy jël par ñett personnes ñooy yéeg ci gëléem mooy lan ba yéegandoo ci déedéet dañ naan yéen ñett ñi yéenay bokk gëléem gii bu kii waree ba bërëb sàngam benn distance mu wàcc keneen ki yéeg ñeneen ñi dox yonent bi alayhi salaatu wassalaam neewul man maay sangu ñëpp man moom ñu ut gël gëléemuk boppam déedéet waaw moom ak Seydina Ali radiyallahu anhu ak am nañu ne ak Seydina Abu Lubaba waaye comme que Seydina Abu Lubaba radiyallahu anhu après da koo dëpp ne ko dellul Medina nga tee nga toogal ma fa moo Seydina Marsad ibn Abi Marsad nekk ñetteelam ñu nekk ci gëléem gi ku ku war ba wàcc Seydina Ali yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waree wàcc comme que distance bi mu yéeg mot na daa war a wàcc muy wàcc ñu ne ko non yonent bi alayhi salaatu nag may nañ la suñu wàll man ngaa yéeg daal bañ àgg mu ne leen déedéet <laughs> lastuma bi aqwa minni <laughs> yéen ñaar ëpp ngeen ma kattan te gënu ngeen maa bëgg yiw ndax lépp ci yiw la ci yoonu yàlla lañ ne waaw mu wàcc di dox ku war a war nga war ba waram ba tuuram jotaat mu yéegal waaw Allahu mooy royukaay wallah parce que sinon ndax mérité woon na lu raw loolu toog ci seen doq yi sax wérité woon na ko waaye yonent bi alayhi salaatu salaam privilège yooyu masu koo nangu parce royukaay la moom lañu borom bi royloo ngir nit ñi ñëw royukaay yi ñëw ñi koy ñi ko fiy toogal ëllëg ñu xam ne yoon wi lii la du damay yor samay privilège toog gis nga keroog bi ñëwee Medinatul Munawwar ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ñuy tabax jàkka ji ñuy tabax jàkkaan bi mais da yenu ci briques yi xeer yi di gas xiif ni ñépp ba takk ci biir bi ay xeer ndax bañ a daanu ndax xiif buñ nee ko demal toog mu ne déet jàpp ci liggéey bi la doon def comme comme n'importe qui te mooy sangu ñépp waaw moom privilège doonu ko nangu naka noon bi mu demee Quraysh xam nga lool man nga ne loolu loolu c'était le début gis nga bi mu ubbee Makka ñu ubbi Makka lépp delluwaat borom bi delloowaat ko ci loxoom tama su cee jóge réellement Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu ammuhu bayti xam moo newoon Zamzam di jox nit ñi ñuy naan ah bésu aj gi la woon sax mu ne yonent bi alayhi salaam bi mu ñëwee ak gëléemam ba agsi Zamzam war a naan Seydina al Abbas ne doom ji al Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma demal ca kër ga nga andi ndax loo xam ne moom la ñuy defal yonent bi alayhi salaatu mu naan yonent bi alayhi salaatu salaam ne maa bañ jox leen ma ci li ñëpp yi naan baac yi ngeen dugal ñëpp ñuy naan moom ngeen may jox waaw avant les privilèges loolu la doon def te pourtant mérité woon na lu raw lool parce que boo nekkee royukaay da ngay def jëfu royukaay bu ko defee nit ñi ci gannaaw dinañ xam ne lii mën nañ koo roy te moom it la ma na naka jekk noonu la ko borom bi bindee waaw ba ko borom bi tànnalee an yakuna nabiyan malika aw abd nabiyan abda aw rasulan abd wa abd ixtaara an yakuna rasulan wa abd dafa tànn nekk yonent nekk jaam te loolu la ko borom bi ma sa tànnal yonent bi alayhi salaam ci gàttal noonu lañ def ba àgg bi ñu agsee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci bi ngir ñu mën a gaaw ci guddi gi suñu boroom wàcce fa taw boo xamante ne nii dafa arrangé jullit ñi bu baax waaye waa Quraysh ñu ne woon ca gannaaw parce que waa Quraysh ñu ngi woon ci tund wi fa gën a jege Makka ñoo gënoon a sori xur wi wa id antum bil udwati dunya wa hum bil qus bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum walaw tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiya Allahu amran kana maf'ula suñu borom noonu la ko waxee ci saa ne fàttaliku leen bés boobu Badar bi nga xamante ne yéen jullit ñi yéen a ngi ci wàll wi nga xam ne ci xur wi fi gën a jege Medina te gën a jege xur wi. Kanta waa Quraysh ñu ngi fi gën a sori ci ginnaaw tund yi nekkoon foofu fa lañ newoon bari suñu boroom ne gis nga walaw tawa'atum bu ngeen joxante woon rendez-vous rendez-vous xeex bu ngeen ko joxante woon laxtalaftum fil mi'ad kon noonu te kon di ngeen wuti ci rendez-vous ba mooy xare bi du am waaye boroom bee def yéen xare wu ngeen woon xare boroom bi sottil mbir moo xam ne da koo nattoon dogal ko ne bés bii lay xew léegi nag ay na Quraysh léegi laaj bi mooy waa Quraysh fañ leen bàyyi woon ñuy dajaloo biñ génnee lu ñu def gis nañ sànq li waa ji wax ne ñaari gone yooyu aslama gariib ñu ne gaa yi ñoom loolu la ñuy lojan ay neuf dix gëléem Abu Sufyaan entre temps mu yónni ndaw comme que moom gaa yi dañoo génnoon ngir la pour défendre leur caravane mais caravane bi léegi mucc na mu daal di yónnee ndaw ne demal nga dabal wa ma waa Quraysh seen arme bi Aba Jahlin wa hizba nga ne leen borom bi daal di day muccal njëgg bi kon ñibbi leen ñëw leen jarul ngeen fii desati parce que li ngeen ñëwoon ngir défendre ko borom bi muccal na ko di ndaw li ñëwee fekk armée bi wax leen ko am al Axnas ibn Shariq bokkoon ci allié waa Banu Zuhra ne hé dégg leen ma man seen kilifa yéen waa banu Zuhra parce que waa Quraysh ay néeg yu bari lañu jàppal leen ma wax ji da ngeen topp ma laa wax ñun de dañoo génnoon da a génnoon ngir défendre suñu caravane ak suñu mbokk di Maxramatum ni Nawfal mi nga xam ne moom Abu Sufyaan ñoo yoroon caravane bi léegi nag borom bi mu cël na leen topp leen ma ñu dem suñu yoon fii amuñu fi nekk fi lan lañ fiy defati mu daal di dem am ñu mu yóbbaale am ñeneen ñoo xam ne dañ ne mais ñun looloo ñu fendoon ñibbi nañ waaye Abu Jahlin moo ne kenn du ñibbi def discours bu mag ne wallahi la narja waaw wat nañ ci yàlla duñu dellu hatta narida badran salas dinañ fa def trois waaw wa nusqal xamr mu daal dañuy servir sangara si waaw wa nanxarul jusur ñu daal di loj gëléem yi wa ta'zifu alayna aw lana alqiyaan bu ko defee miliciens yi daal di ñuy wayal ñu def fi benn parade militaire bu garaw wane suñu force ñun Quraysh fa ma tasma'u min al-arab hatta innahum yahabunana wallahi arab yi dootuñu dégg wa bi jam'ina ak suñu génn gi suñu dajaloo gi ak force bi ñu fi démonstration de force lu dul ne ku di arab yi boo déggatee Quraysh sa fit wi day rëf rëf yi bala nga ñuy jéem a def dara wala ngay kar suñu njëg loolu la wax ne gaa yi siiru aywa avancé ila Badr man Abu Jahl maa leen koy wax bàyyi leen gaa yee di ñibbi ñoo xam ah gaa yi topp ko voilà gaa yi topp ko ñu dem biñ agsee nag ba daal bés bi taxaw suba ju jot yonent bi alayhi salaatu salaam daal di agsi ci teenu badar yi jiit fa gaa yi daal di fatt yenn teen yi yenn yi mu mu mu mu ñoom ñu def ñu nekk ci kanamu teen yi teen yi nekk ci gannaaw Seydina Sa'd ibn Mu'adh nekkoon ci sanguwaa euh, ansaar yi radiyallahu anhu ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam man daal li ma gis sama xalaat la nañu def benn centre de commandement fii benn ariche boo xam ne lañuy def fii yow fi ngay ne am ñoo fi nga nekk foofu ñun ñu taxaw fii bu ko defee fii la fi ngay diriger xeex bi ñun ñu xare mu ne leen mu ne ko mu ne leen saxaaba yi d'accord ci mu ne kon baax na. ñu noonu lañ defaree benn ariche muy centre de commandement. léegi waa Quraysh bi ñu ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam taxaw daal di so sappe saxaaba yi waaw ndax inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluuna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyaanun marsuus borom bi xataa ci toole xar yi daa mbir yu organisé waaw mbiru jullit nekkul ay affaire falaa falaa noonu rek ku organisé wul boppam déedéet jullit dafa war a nekk koo xam ne dafa cadré bés bu ne am na lu def waxtu wu ne am na lu war a def ngir yàlla waaw hatta ci toolu xare il faut que ça soit droit waaw lépp impact yonent bi sa saab daal di rangale gaa yi sahaaba anhum mu leen di rangale gis benn waay buñ naan Seydina Sawaad ibn Ghaziya radiyallahu anhu xaw a génn ci kii bi mu mu yoroon benn bant la yoroon di leen defar di di di jubal sàppe mu teg ko ko ne ko istawiya sawaat ne ko sawaat duggal ci mbooloo bi mu ne ko ah yonent bi alei saatu salaam nag gaañ nga ma te yow dëgg rek la la yàlla yónni ta ta bil adl te ci lool ci dëgg moom ngay woote kon nag damaa bëggoon a fayu yaa ma gaañ yonent bi salaam nekku fa i way yow xanaa da ngaa rep keneen jóge rek way kii yeneen saa salaam ci la yëkkati biir bi na ko fayul am bi mu yëkkatee biir bi noonu comme ko waaj ne ci biir la ko gaañ rek mu jàpp ko noonu rek kottu ko rek fóon biir bi mu ne ko waa loo jublu ci lii mu ne ko laqad hadara ma tara ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ko ndax gis nga lii xew mooy bésub dëkk la de ay moom fi la bakkan yi rote fii ma bëgg nag bu may génn àddina yaram wi may mujjee laal sama yaram yaram wi muy mujjee laal muy sa bos yonent bi salaam ñaanal ko jàmm ñaanal ko yiiw mu duggaat ci mbooloo mi ñu toog noonu taxaw ba sàppee di xaar waa Quraysh di ñëw nag ak seen mbooloo yi di génn ci xur wi di agsi di wàcc ci xur wi ci ginnaaw montagne yi fees del yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen bu kenn bouger taxaw leen rek gaa yi di ñëw di ñëw Quraysh ay vague ba ni ñu taxawee nële fees del foo sànni mbàtt mu teg lépp di kaafirun Quraysh yi waaw léegi biñ taxawee yonent bi alayhi salaam xool seen ne ñii ma gis bu dee am na kenn ku fa am yiiw mooy boroom gëléem bu xonq gee moo tane ci ñoom kooku moo doon Utba ibn bi ñaari kuréel yi taxawee noonu Utba dafa xool eh, Seydina Hakim ibn Hizam mujj na tuub temps yooyu ci waa Quraysh la bok saxaaba la woon après radiyallahu anhu nee na damaa xool ma xam ne fii daal xare fi moom amul benn njariñ parce que su ñuy mbokk lañ ñun ay seen mbokk lañ nee na ma ñëwal ba comme moo fi mag ci mbooloo mi ma ne ko est-ce doo def loo xam ne Quraysh duñ la ko fàtte ñu ko mas a fàtte yiw boo mën a def tey mu ne ko lan la mu ne ko mooy nga delloog nit ñi parce que fii ku ñu fi faat même bu dee ñun ñoo gañe ku faat nit it ka nga faat sa frère la wala sa doomu baay teex wala sa boolu tante wala sa doomu bàjjen nit bii rek nit ñi ta mu xam ne am na beneen problème buy xew bu waxee loolu rek te gis nga Amr ibn al-Hadrami faatoon te mooy armée bi yonent bari saa saam njëkkoon a yoon yónni te Abu Jahl ne est-ce que Muhammad dafa yaakaar sallallahu alayhi wasallam que suñu njëgg nii dina mel ni njëggum Amr ibn al-Hadrami ma le nga xam ne dañ koo faatoon nangu mu njëgg dina xam ne affaire yu dina menoon mu ne kooku sa allié la faat nañ ko dëgg la mais sa allié la yow nga ngàddu lépp ak lépp luñ ko war a joxe chargé wu ci te nga ñu dégg nit mu ne ko def na nangu naa def naa ko léegi nag fatibna alhamdaliya waaye nag am na benn affaire de dikkalal doomu alhamdaliya yaani bihi abu jahl abu jahl la doon wax ndax yaayam moo doon euh, bint alhamdaliya mu ne mooy moo doon alhamdaliya mu ne ko demal nga gis ko parce que moom moom kese laa gis ne moo fi man a xam safaraay xare bi keneen du keneen ku dut moom demal wax ak moom fexe ko convaincre ba xam nee na entre temps say euh, Utba daal di taxaw ci biir nit ñi wax leen ne leen nañ leen waajal ngir ñibbi ndax fii ku fi faat nit wax li Seydina Hakim wax Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu nee na ma ñëw fekk comme que arme bi doog ñu bari nee na ma dem seet ci biir mbooloo mi Abu Jahl maa ngi ko fekk mu ngi toog génne mbubb koŋam di ko waajal ma ñëw na ko ah Utba de boo ma yebaloon ci yow mu ne ma lan la wax mu ne nee na daal nañu dellu kanta deretu Amr ibn al-Hadrami miñ faatoon moom moo koy garder ndax aliyom le chargé ni wu na ci Abu Jahl wax ko wax ju ñaaw ne wallahi laqad intafaqa sahruhu lamma ra'a muhammadun muhammadan wa ashabahu akalatu jazur wa fihim ibnuhu waaw fa xawwafahum bihim mu ne gaa yi waay mu ne mu ne Hakim noo dafa Utba dafa tapet dafa gis daa tiim ñaari armée yi gisan gisante mu gis ne Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak gaayam yi ay lekk lekkkatu gëléem lañu te ak doomamam ci mu ragal leen di leen tiitloo wallahi fen lañ dul dem waaw ba pare mu xam ne loolu tamit doyul mu tëb ne ne Amir ibn al-Hadrami frère waa yi ñu reyoon ne ko kay jógal ci biir mbooloo mi nga yuuxu laaj sa revanche frère bi ñu faat yàlla wan na la bi ñii ñoo ko faat ñu ñëw ba fii sa allié bii di Utba naan nañ ko bàyyi jógal nga yuuxu ci biir mbooloo mi man Abu Jahl maa la koy wax waa ji tëb ne gaa yi walla ëmmate gaa yi man damay laaj sama deretu frère biñ faatoon ñu fayul ma tey plan ba yëpp yàqu nee na gaa yi waajal xare bi kese des ci léegi nag ñu taxaw ñaari kuréel yi taxaw ñu war a dugg nag ci xare bi voilà ñu war a dugg ci xare bi ah Utba comme que biñ ko nee Abu Jahlin de lii la wax dafa mer Utbat rab Rabi'a bokkoon ci sangu Quraysh yi mu mer ne wallahi la ya'lamunna waa ji Abu Jahlin wallahi dina xam tey ndax man ak moom kat moo ciy tàppet moom mi nga xam ne ragal bi mu doon bu ñu da bu xare bi commencé dinañ xam kan mooy ragal léegi ngir wane njàmbaaram mu daal di génn taxaw ci kanam woo frère am di Shaybat ibn Rabi'a Utbat ibn Rabi'a Shaybat ibn Rabi'a woo doomam al-Walid ibn Utbat ibn Rabi'a ne leen ñëw leen ndax dañ doon commencé xare yi noonu jamono yooyu mooy lan commencé birage mooy corps à waaw kenn nag kenn ba ñu xool ku nekk li muy jaay ku man mu génn ni moom ak frère ak doomam ngir wane ne. ana moo fi ragal tey Abu Jahlin mu ngi ci biir mbooloo mi te génn fexe ut casque bu mu def ci bopp bi même bopp bi dafa xawoon a màgg benn casque ci arme bi xaju ko mu daal di koy lëm kii def benn kaala taxaw yuuxu ci kaw ne yaa Muhammad sallallahu alayhi na gaa yi ñëw mais dafa wax rek aw mu Muawiz ak Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu daal di génn Ibn Afra ñaar ñële ñu génn ñëw fekk ci leen comme que biñ mu ne leen man antum yéen ñett ñi wuyu ci yéen ay ñett ñu ne qawmun min al ansaar ñun ci waa Médina lañ bokk ci waa ansaar loolu day wane ne dañ doon tagulewu sol loo xam ne daanaka koo gisit doo ko xàmmee Utba ne asfa'un kiram yéen de ay nawla yu tedd ngeen duñ leen minimiser de waaye soxlawuñ leen ñun ñu jóge Quraysh ci suñuy mbokk lañu bëgg ñu ñëw fii ñu laaleeg ñoom yéen dellu leen gaa yi di dem ñu yuuxu ci kaw ne yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akhrij lanaa akfaa'anaa min qawminaa yónnee ñu génneel suñuy nawle yu bokk ci ñun Quraysh lañ soxla tey soxlawuñu waa Ansaar yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne qum ya aba Ubayda ibn al-Haaris waaw mu ne jógal woo ab muy Ubayda Ubayda ibn al-Haaris ibn al-Muttalib ne ko jógal mu daal di jóg mu ne qum ya Hamza mu ne Seydina Hamza di bàyyi ci xam jógal mu ne qum ya Ali Seydina Ali jógal ñetti ñooñ la woo ñëpp di famille am waaw lu ama am solo gis nga yonent bi saa saam ci taxawaay bu ne wallahi moo tax borom bi nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw nekk na ci biir yonent bi saa saam yu royukaay pour ku ne ndax saxaaba yi bari nañ te ku ci woowoon yàkkamti woon nga yow ñu woo la te ci woowoon noonu la waaye ci njabootam la jël. bayte xam bi nga xamante ne nii moom ñoo bokk bay moom la ne jógal ki nga xam ne Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib waa Muttalib banu Muttalib ak banu Hashim benn lañ masa doon ci jaahiliya ak ci l'islam ay frère lañ woon ñoo masa an keneen fi mooy Seydina Ali mi nga xam ne kenn du ko présenté Asadullahi al-Ghalibi radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi ñu ñëwee ba taxaw Utba laaj leen ne leen man antum yéenay ñan parce que xammeewuñ leen ndax ni ñu solo kagule gi ñu def ak tamit li ñu soloo lépp ku ci nekk décliner sa identité mu ne ah kay ak faa un kiram yéen ñii lañ doon xaar léegi sëy naa Ubayda ñu kii rek daaneel waxtu wi sa jot na insha allah xam naa ci ñu njëkk début xare bi rek la ñuy yem <laughs> ah bi ñu taxawee ki dina mat muy Utbat ibn Rabi'a daal di kooraa koor ak Ubaydat ibn al ndax moo magoon ci ñëpp ci jullit ñi Seydina Hamza dajeek ki nga xam ne mooy frère di Shaybat ibn Rabi'a doom ji di al-Walid ibn Utbat ibn Rabi'a Seydina Ali jàkkaarloog moom radiyallahu anhu waaye naka la ñu ne pirip Shayba dee na moom Seydina Hamza lijjanti na dossier wam ba classé ko Seydina Ali radiyallahu anhu xef ak xëpp teg na waa ji ne moom booloot bokkatul ci ñuy nokki ci kaw suuf muy al-Walid ibn Utba léegi mu des ñële ku nekk gaañante nañu Seydina Ali ak Seydina Hamza radiyallahu anhuma daal di dem jekkali sa waay Utba ibn Rabi'a ñett ci waa Quraysh faatu bi mbir mi demee noonu nag waa Quraysh xam ne affaire bi bu ñu ci naree continuer nii moom duñ ci génn ah ah lii moom jëmut kër trois euh, guerriers yu dem trois morts zéro trois zéro loolu te am na seen benn waay bu leen ko waxoon ci biir mbooloo mi Umayr ibn Wahb parce que bon loolu wax yëpp doo ko mën a wax bi ñu taxawee noon laata xare bi kii commencé waa Quraysh dañ ne ko wëral ñu defal tour armée bi jullit ñi nga xoolal ñu à ñaata lañ mu jël fasam wër ndax du jege fii noonu ñu jàpp ko wër wër wër ne gars yi entre trois cents poussière lañ ne leen may leen ma ma ñëw mu daw ci àll bi lu yàgg ngir ma xool est am na ay renfort yu ñu bàyyi ci gannaawam déet bi ñëwee da ne mais man li ma gis Quraysh al balaaya tahmilu manaaya waaw nawaadihu Yasriba tahmilu al-mawt an-naaqi'a wallahi ne leen naa ci yàlla bi gis ngeen ñii amuñu benn ku ñuy sukkandikoo ci àll bi amul amuñu renfort de seen jaas yi ñu yor moom lañuy ñuy xare te gis naa ne kenn ci yéen du ngeen rey kenn ci ñoom lu dul ñu rey ñu toll noonu ci yéen te bés bu ñu reyee lu toll noonu ci yéen Quraysh dund Quraysh amatul yiw ah man Umayr lool laa leen di wax ci yéen laa bokk faru ra'yakum xalaat leen ci mbir mi est ce que da ngeen di xare tay wala déet ñii ma gis du ñu daw de léegi bi Quraysh affaire bi demee noonu ñu xam ne kon ay ay kii moom koora moom nañu ko teg fee. léegi nag ñuy avancé yonent bi saa saa ne nit ñi julli ñi bu kenn bu kenn parce que seen matul seen munition matul yi ñu yor fa mu ne bu kenn tiire lu dul ñu jege leen. ba ma joxe ci ndigal bu ñu leen jegee bay leen kii flèche leen bu bu lool ki ngeen door a génne seen jaas yi ci gàttal daal noonu lañ demee gaa yi agsi ñu rafaal ñu bari ci ñoom ci di avancer rek ñuy faat ñu bari ci ñoom Abu Jahl gis ne situation bi nii mu demeen neexu ko daal waaw neexu ko mu ne day ñaan yàlla ku wax ne allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la ya'ruf wa bima la yu'raf fa ahinhu al-ghada Abu Jahl ne mu ngi ñaan boromam ne borom bi ci dàqa toog ci suñu biir ci ñaari kuréel yi gën lu kenn xamul alak ko tey bëccëg ne nan alak ba lañ fee suñu borom ne in tastaftihu faqad jaakumul fath waaw mooy yéen a ngi ñaan borom bi dimbali leen ci kan ci kaw ab yonentam lool xellu na te li nga xamante ne mooy la leen di may ngañaay ak loolu lépp dikkaloon na leen lu jiitu loolu waaw mais ngeen lànk moo tax daal waa Quraysh ñu waddal ci ñu bari Abu Jahl ne gaa yi bu leen bu leen bu leen yàkkamti waaw la ta'jilu gis nga bu mu leen war li ñu faat Utba ak Shayba ak kilifa yooyu ñu jot a faat ñoom dañu yàkkamti kese def leen daaj xam nga la ban instruction laa leen di jox mooy bu leen leen sax rey dee leen jàpp prisonnier ñoom ñépp ba niñ leen di rangalee def leen ay prisonnier ci suufu montagne loolu laa leen wax am ci saxaaba yi benn euh, euh, euh, jeune Muaz ibn Amr ibn ibn al-Jamuh radiyallahu mu ne keroog maa ngi dégg nit ñi ci biir xare bi ñu naan Abu Jahlin kenn du ko laal muy parce sawaay li Utba waxoon mooy dëgg ñemewul dafa nekk ci biir mbooloo mi foo xam ne c'est inaccessible presque ay crimen ko wër doom bi ak ay gaay yu bari ay sentinelles yu mën a moom mu nekk ci seen biir di joxe ay rek nee maa ngi gis gaa yi naan yu abul hakam yi kenn manu koo laal ma ne abul hakam ma ne mais attends ma laaj nee bi ma déggee lool ma ne kook moom jël naa ko quoi non maa ko tippoo abu dono nee na maa ngi ko gis ci biir mbooloo mi nele maa ngi fente di kii di waajal bi ma ko kiiwee bi ma ko dóoree benn jaas tànk bee rot mais nee na doom jéema rek ma bi ma dóoree fii sama loxo bi dafa dagg di lang nee na ma boobu yëpp damay xare sama loxo bi lang mais bi mu ma sonalee laa ko teg ci suuf këdd ko teg continuer te faatuwul bés bopp dund na ba jamonoy Seydina Ousmane ibn Affan alayhi ridwanu rahimu rahman comme quoi affaire yi dee gi nekkul ka nekk xare moo gën a jege dee suñu waroom nee na même bu ngeen newoon ci seen néeg yi dee ñam war a dikkal dina leen dikkal waaw kon nag insha allah ci gàttal noonu lañ def rey sanadiidu Quraysh waaw Abu Jahl ñu faat ko Shayba faatu na Abul Bakhtari faatu na Ubay ibn Khalaf mi nga xam ne moo doon sonal Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu moom it foofu lañ ko faat fat ko waa Quraysh ñu bari yonent bi sallallahu ci gàttal bi xare bi jeexee mu daal di ndax li ñuy nekk yéeféer yéeféer duñ ne faatu nañ nañ leen sànni noonu déedéet dañ leen di suturaal wa laqad karramna bani aadam suñu borom moo teral doomu aadama yi alayhi alayhi salaatu wassalaam yonent bi saa saam gas daal di leen fay denc ñoom ñëpp ci biir commencé nag di leen woo ci guddi gi naan yaa Utbata ibn Rabi'a wa yaa Shaybata ibn Rabi'a wa yaa Hisham wa yaa Abu Jahl ibn Hisham hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan faqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan woo leen kenn par kenn lim ñu bari ne leen est-ce que jote ngeen li leen seen dégg ngeen te gis ngeen li leen seen borom digoon muy bu ngeen continuer di xeex ma diine naa leen buggal ndax daj ngeen lool ñun de man de rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak samay saxaaba ngañaay li ma sama borom digoon gis naa ko saxaaba yi ñëw na ko ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam kayfa tukallimu qawman qad jayyafu mais nan ngay waxe nit ñoo xam ne faatu nañ ba nekk ay nan lañ lay dégg mu ne yéen ginoo leen a dégg li may wax sauf que mënuñoo toog waaw innaka la tusmi'ul mawta mooy doo mooy ñi nga xam ne ñu ngi dund waaye seen xool yee faatu waaye ñii ñoom ñu ngi doon dégg waaye mënuñu woon tontu kon nag ci gàttal noonu la xare bi jeex yonent bi alayhi salaatu salaam mii dugal nga xam ne mooy al bashiru an-nadhir mu xam ne xabaar bu toll nii mu yónnee ay saxaaba sayyidina Abdallah ibn Rawaha Seydina Zayd ibn Haarisa ñu dem Medina ngir bégal jullit ña fa des waaw keroog Seydina Usaama nee na bi sama baay ñëwee ibn Zayd radiyallahu anhu ma ñëwut ci suufu Medina na Abdullah ibn Rawaha ci kaw la demoon di leen bégal ne leen na seen xel dal suñu borom boole na jullit ñeeg yéeféer yi ba fàtt nañu Abu Jahl fàtt nañu Utba di leen lim nee na nit ñee ngi ko wër sama baay Zayd ibn Haarisa naan mais nee na ma ne ko mais baay lii nii nga wax noonu la mbir yi demee dañ leen a faat ñoom ñëpp mu ne waaw nee na ma xam ne wax wax na dëgg waaw tellement mooy dafa nit ñi yaakaaruñ woon ne non loolu mën naa nekke noonu te surtout loolu taxu leen woon a jóg te bi ñuy génn armé wuñu kon daal ci gàttal noonu la xare bi xewoon bés ni ki tey deme suñu boroom tudd ay mbiram ci saar bi nga xam ne euh, ni waxtu wi demee tax defuñ ko niñ ko bëggoon a defe amaana insha allahu taala beneen yoon boroom bi dogal leneen